waaw tey tey ñuy dalal Oustaz Fadel Fadel Ndiaye ba nga xam ne moom moom moo bind ab livre livre bu am solo boo xam ne dafay ñëw si si détaillé ab kuréel bu nekk bu nekk sunu dëkk nekk Afrique de l'Ouest ñu bu gisee ñëw incha allah di ko ay question si interview bi euh, moom muy ñëw di ñëw di ñu leeral circonstance livre bi circonstance si condition maanaam expérience am moom ak yeneen question yu mel noonu incha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته yooyu nuyu mbokki Bichri yàlla sunu borom boo leen defal tawfiq ñaan mu may fi wax mu nekk lu lu jub loolu tawfiq may allah. waaw question bu njëkk mooy day nekk question bu xaw a jege tuuti yow si sa si sa personne si sa expérience. question bi mooy Oustaz Fadel moom mooy kan d'abord lan naka la ñu mën a comprendre Oustaz Fadel maanaam l'auteur par rapport ak expo expérience am par rapport ak parcours am bi nga xam ne moom moo ko mën a pousser moom mu bind ab livre si si si si sujet bu mel nii lan moo tax Oustaz Fadel nga explorer sujet bu mel nii par rapport ak sa expérience ak yow yow ki nga doon. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wahdahu wasalaatu wasalaamu ala wa ala alihi wa sahbihi wala xam naa question xam naa ay question yu bari ci biir ki bind téere bi moom mooy moom mooy kat lakuleal koy faral di wax mbokk yi te sax loolu ñëpp la mooy kenn du sa wax di wax ci sa di wax ci sa bopp ndax xam ne sa bopp dafa dafa xaw a metti waaye nag laa dafa bokk ci <clears throat> yoonu euh, borom xam-xam yi ak sax ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, lii tradition ci di kii bind auteur livre ñoo lay xam moom mooy kan euh, Fadel bi bind Гумания Opusculvie, pour euh, ne pas benn prétention bu raw loolu mooy mu bu ndaw mais benn contribution boo xam ne dafay aligné wu ci liñ ko xamee mooy participer ci débat li am senegal di gëstu ci diine rawat na nag lépp loo dafa rekk ci aju ci e, groupe wala mouvement wala yoon yi nga xam ne ñoom ñoo tasaaroo sunu sunu sunu sunu réew di ko nat mu toll ci alquran ak alquran ak xaalu euh, sunna parcours euh, bi am na ci groupe bi ñu nekk di telegram bi mbokk yi mos nañ fee daal la ñu wax parcours matuñ ci jaaraat euh, jaaral gudd waaye dañuy tënk rek suñ doon wax ci tënk sunu parcours mooy diplômé nañ ne diplômé ci. langue appliquée en traduction master ki histoire tamit histoire di Maghreb le monde arabe ci euh, usulu fiq master ak te di préparé benn doctorat tamit ci usulu fiq usulu fiq ci li aju ci li nga xam mooy relation diggante jullit ñi ak ak ak yéefari li tax ñu bind wala bokk li tax bind ci li nga mooy Eh, lu mel nii eh, dañuy wax ne commencement la ci donte yàgg nañ di bind ci ay bind yoo xam ne article lay doon di wax ci li ci réew mi di wax sunu xalaat ci yenn ci yenn biir yi ak di peut-être dafay contribution des fois ci actualité ci wàllu ci wàllu diine waaye bii mooy bi xaw a gën a yaatu waaye commencement la rek ci lan comme ni ko mbokk yi affiché perspective benn euh, perspective la nekk boo xam ne dafa euh, bëgg bind ci kuréel yu kuréel yu kuréel yu bari. bind nañ ci bi am na beneen kuréel boo ne bind nañ ci euh, ñu ngi nekkat di ko di ko euh, ndax lañ doon bind pare na suñ fa dee dañ ne benn kuréel mooy yenn benn contribution ci suñu gisin waaye nag ci teg ko ci alxuraan sunna wala gisin bi nga xam ne moom la alxuraan sunna am ci kuréel yi nga xam ne moo tasaaroo moom moo tasaaroo Sénégal ci aju ci wàllu aju ci wàllu ci wàllu ci wàllu diine euh, expérience bi nag mooy ñun senegal lañ ay Sénégal la bokk ab Sénégal juddoo senegal bokkoon ci ci ci kuréel yooyu dem ba ci biir eh, gis yëg ne wuute nag la nga xam ne moom lañu yàlla daal di digal ak kopp eh, yeneen tam ñu gëstu gis ne ay yoon la yu ci ëpp wala bokk yu ci bari su nekkul yëpp yoo wuuteeg alquran ak sunna wuuteeg li nga xam ne moom la jullit bi wala wu wala jaar nga daal di egg ci la ko yàlla sunu borom daal di wala boog egg ci ngërmaanu ngërmaane borom bi ah nañ ko bàyyeeg tamit ñu gis ne bokk ci li warlu ci bépp jullit ci beneen mbokk jullitam mooy nasiha mooy lu waayute nañ ko tàmbalee yonent bi sallallahu alayhi wa nasiha nga xam ne mooy diine la eh, dama koy firee lu waayute ndax. dafay moo tënk lépp moo tënk baat bi mooy koo xam ne dafay set wecc jëm ci mbokk jullitam mooy lépp lu bëggal boppam ci lu baax bëgg ko mbokk jullitam lépp lu mu xam ne tamit da koy lor mu daal di ko bu fexe ba lor boobu du egg ci du egg ci egg ci moom moo tax eh, laay bi bokk ci nasiha mooy li lenn la ci nasiha mooy xol bu set bu am jubal ci mbokk jullit bu doo ko bëggal lu lu baax doo dox lu indi ko lu baax fàggal ko loo xam ne wala di dàqal loo xam ne lu lu lu bon loolu la yoone nag mooy nasiha moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal koy tudd li xam ne mooy mooy diine dama waatee ci li ëpp solo ci dundu nit ki wala sax li nga xam mooy dundu nit ki boo tënk mu daal ñuy wax wala asri inna al fi xusr lam ko jeexalee mooy watawaasaw bil xaq watawaasaw bi bi sabr lu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeexalee mooy laayante laayante diggante def euh, mooy mooy mooy mooy dëkk mooy ci tënk loolu mooy li nga xam ne moo ñu motiver ñu bindu ci lu mel nii mooy laayante biir ak sunuy mbokk jullit en ceng ak modestie boo xam ne wala bokk bañ benn prétention waaye ci la ñuy indi suñu giseen lay doon ndax lépp loo gis la chaque di am na benn wet goo xam ne moom foog mu am subjectivité l'exécutif donc mooy loolu mooy indi débat loolu mooy indi li nga xam ne mooy euh, débat ku nekk daal di indi la xam ne xalaat argumenté ko nit ñi mën a c'est-à-dire seet wala boog la nga xam ne moo dëppoog la ñu jàpp ne moom la borom bi daal di daal di bëgg daal di bëgg ci ñoom wala namm ca namm ca ñoom wallahu alam allah baarakallahu fiik kon gis nañ ne Oustaz Fadel moom dafa am expérience bu nga xam ne dafa pertinente Eh, sax da lay une expérience pertinente par rapport à, à au sujet du livre mu doon si mbirum religion mu doon si si linguistique mu doon si histoire ak ak compréhension bi nit ki am si société sénégalaise loolu tax ñu koy poser incha allah question bu si topp mooy Oustaz Fadel eh, par rapport ak condition biñ biñ xam si Sénégal mooy que am na ay kuréel yu bëri yu nga xam ne dañoo dañoo am seen i dégg-dégg bopp si diini islam lan moo tax ñu commencé si eh, si. kuréel bii ñu mooy kuréel ba pare ban importance la am si commencé si ñoom di leeral en tout cas lan lan mooy ñoom seen i pas-pas ak ak yeneen yu mel noonu. waaw xam naa tontu laaj boobu nga tontu yi nii ñaar am doon ndax benn wet gi dama jàpp ne dafay dellu ci li gënoon jàppandi ndax jot naa publier ay documents yoo xam ne si document sonore jëm ci kuréel gi mais kon jot nañu gëstu ci ñoom daal di publier woon. benn silsila boo xam ne dafa aju ci leeral yoon woowu noonu ak lañ ci gis mu nekk lu wuteeg alquran ak ak li nga xam mooy doxalin bi jullit bi war a doxal ak fas li war a fas dim ci yëpp ëpp yonentam kon loolu la ñu daal di mën nañu wax ne la ñu defoon ci document sonore donte nekkul dinañ ko jël daal di koy retranscrire ci bind mais jëndut loolu. nekkat ci ci ci ci ci ci bind bi ànd ak ñoo xam ne style uslub bi ñuy say eh, wax ak bind la chaque du doon benn kon dina am ay wuute yu ci am ay mbir yu ci yokk ndaxte gëstu moom day gën di day gën di yaatu loolu dem kon loolu mooy li tax ñu tàmbalee ko moom mooy gis na loolu mooy euh, euh, euh, loolu moo gënoon a jàppandi eh, lu jàppandi la parce que am na yeneen ñu jàppandi woon ay wala bokkoon nañu gënoon jàppandi ndaxte. Eh, gëstu la gu gu xam ne gu gu yes la woon beneen bi tamit bokk nañu motif yi loolu mooy audio sonore yooyu bañ ko eh, bañ ko defee daa ay njaxtu yu jugoon mbay plainte daa ci amoon jëm ci wàllu justice ak bi nga xam ne moo fi moo fi génn ba sax ay mbokk yëpp publié woon audio sonore yooyu wala ñenn ñoom sax jot nañ cee dëdd kaso eh, te la xam ne moo nekkoon ci. plainte yooyu noonu te lañ cee xam yëpp ne bokk nañ daal ñu li ñu tuddee diffamation wala ñu tuddee ko li xam ne mooy euh, injure da bokk ay saaga dañ koo jëmale ci koo xam ne euh, dafa porté wala dafa am lu mu mbubb diine gu mu sol euh, bokk nañu motivé ñu daal di koy mettre à l'écrit mooy mettre à ba nga xam ne mu xam ne la nekk ci audio sonore yooyu ba nekk ci document sonore yooyu jegewut mooy injure ndaxte ay argument la histoire la ak ay preuve jéggiwul tamit mooy diffamation loolu bokkoon tamit tax ñu daal tàmbalee ci groupe bi ndax ñoom jugoon nañ am benn len lu ñu waxoon laal na loolu noon ñu waxoon autorité yi ñoom euh, da liggéey boo waroon a dañoo waroon def ngir daal di euh, mën a topp audio yi ba xam ne la ci nekk wute nag ñoom la ñu bind doon doonte jugement bu am peut topp nañ ko xam ne tamit du mujj fenn peut-être loolu procureur rek moo amoon pouvoir boobu nekk def nit ñi mandat de dépôt six mois après jugement du am li dafay permettre léegi nag mu nekk mbir mi nekk seen kanam yi bët c'est-à-dire ñu ku ñu ne ba ñi dañ leen di saaka wala leen diffamé ñu mën a dem xool li nga mooy preuve ndax yenn saa nit yi mën na bañ a am jotu déglu wala déglu du takkee du takk preuve yi comme ni ko bind bind moom nag koy tiim moom koy tiim ne preuve yaa ngi nii kii lii la wax li mu wax nii fii ko fii la euh, fii la ko fii la ko fii la teg te dafa bokk tamit euh, lan la nit ñu liggéey ci livre dañ ko gis mooy ma jàppale moom mooy xeex obscurantisme nit ñi nekk ci euh, ak lëndëm wala jàpp nekk ci loo xam ne dafa wàcc yoon jàpp ne lii la da caa bokk li koy li dimbali nit ñi mooy teg ko ci table mooy discuter ci loolu ibbi yeneen i ibbi yeneen i yeneen i bunt yoo xam ne euh, kuy wër dëgg rek bunt boobu su ubbi ko bis ñu demee ba ci ca dëgg dafay leer ci ñoom ñoo bëgg ñoo bëgg dëgg ndax laal la ay wax man saa yi mën nañ koo tànkam nit naa wax tànkam la ko ñuy. yenn ci am nañu bari tamit laalla fa ñuy gën a lay gën a yomb moom mooy liir lay gën a yomb tom tom tamit mooy daal di bind walla bind dafay ibbi da ibbi benn euh, perspective boo xam ne bu bu xaw a yaatu lay lay doon ibbi benn débat boo da koy teg ci table bi te kuy wóor dëgg lool mooy loolu mooy li nga xam doon say mooy doon say say say say say say yitte daat li tax ñu commencé ci moom it sa bokkun gis ne gisaguñ ci bind ci ñoom lu dut ñi nga xam ñoo bokk ci yoon woowu mais fay gëstu eh, gisuñu ay bind doon nañ gis benn mbokk ay jamono doon na bind ay doon na publier ay mbir ci eh, ci Facebook waaye dafa doon insiste ci benn wet rek moo ci wate wu eh, mahdisme ndax ki ñuy waxtaanee mooy Euh, limaamu ndax Mahdi loolu du du Mahdi waaye yeneen wet yi gis nañ mu cay mu cay xóotal te anam yu ngi tami abordé tamit gis nañ desoon na ci daal di koy delloo surtout ci alquran ak sunna ak ci waxi borom xam-xam yi ci anam goo xam ne gu gu euh, la kon ñu gis ne kon li ci mbooloo yi fii nekk Sénégal yëpp mbooloo bi gën a néew ay bind jëm ci ñoom mbooloo bi la su fekkee sax mën nañu wax bind amul jëm ci ñoom. moo tax mooy mbooloo tamit am moo gën a boo xam ne dafa siwo siiwam dafa yem rek ci dëkk bi mooy génn gi. parce que tamit occasion la woon tamit mu daal di siiw wala bokk nekkul jëmmi mbir mi daal di siiw ngir ne xam ko waaye mu siiw ba borom xam-xam yi mën ci daal di sànni ay kàddu ndax yan yàlla sunu borom ñu digal lam ñu digal ci mbir lu mel nii mooy fas'alu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun kon liy bind ci dafay permettre ngeen daal ciy jot. ci ñeneen ñi daal di jotee day borom yi e, xam-xam ñu mën ci ibbee nit ñi ak ci bind bi am na ibbee gu ci am jóge ci borom yi xam-xam laaj nañ leen ñoom seen gisim ci yoon wu mel nii waaye nag ngir boo xoolee bari jot ci la comme doon bind boo xam ne e, mun na mën a yem rek ci français mun na fex traduit ko en arabe wala keneen làkk ba boo xoolee jot ci mën ci ibbee e, su boobaa mu doon xam loolu daf ñuy. dafay tàqale laal mu dañu doon rek débat war dafay yem rek diggante diw sàngam ak diw sàngam ay boroxam muñ ci ubbee wax ci wax nit ñi li yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la ñuy àtte yu mel ni ci yu mel ni te loolu mooy mbitu di bind wala di wax ci bépp mbooloo yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasul wal amru minkum in fi shay faruddu ila llahi rasul loolu mooy jubluwaay bi mooy delloo ko yonentam naam yàlla ko yonentam del rek ñoom nag bokk ca yoon ya nga xam ne dañ caa war a jaar mooy yoonu ñi nga xam ne muwaqqi'uun ñi nga xam ne ñoom ñooy signé ñoom ñooy signé ci turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-ulamaa warasatul anbiyaa kon nag bokk kon li gënoon urgent mooy bind ci euh, ci ci ci mbooloo mi balaa beneen euh, balaa beneen mbooloo tamit xam na foofu la jeexale ne tax commencé ci ñoom dañoo gis ne ci weer yi ñu weesu ak ñu weesu dañoo nekk ci propagande goo xam ne amaana nekkuñu ci woon wala suñu nekk woon tamit siiwut comme ni mu siiwee wala gën a seetlu moom mooy ci at yi ñu weesu ni doo nekk ci benn propagande ñu xaw a metti ci seen yoon bi di ko di ko tasaare eh, di ci insister rawatina su seen appel yi daal di ñëwee am benn publicité boo xam ne dafa am autour Euh, délaajal boo xam ne sàkkuñu ko woon euh, ci ay ci ay ci ay jamono dafa mbir boo xam ne nit ñi dañ koo bokk nangu euh, moom mooy loo xam ne dafay répété wu di répété wu donte ci lamu lañ ko daaj nekku dëgg soo ko bàyyi moo répété mun na dem ba nekk nit ñi jàpp la mooy dëgg kon lu mel noonu tamit dafay laaj. moom benn ba beneen wax boo xam dafay wuuteeg loolu bu permettre nit ñi ñu daal di ibbeeku ci gëstu ndax bitu sunu dañ koy faral di wax ci document sonore yi ñuy publier li ñuy publier mais faral di wax ci groupe yi jubluwaay bi ko gis benn genre buntu lay doon rek pour nit ki daal di moom gëstu gën a xóotal way gën xóotal ci ci mbir. dañ lay dañ tàmbalee benn mbir rek yenn professeur la wax ci université bul jàpp ne soo ñëwee université prof da lay jàngal prof dafa am lu mu lu lay sànni rek yooyu la gars yi xóotal wala ki nga xam ne moom mooy ki gëna a brillant ci étudiants yi mooy ki nga xam ne mooy liggéey këram mooy jàng këram. pas kii ñëw chaque fois tekki kuuru prof bi daal di cay daal di cay yem kooku du avancé ak ki mooy xam ne mooy koy jox benn benn buntu benn clé mu bi ca buntu ubbi yeneen buntu. kon loolu mooy euh, jubluwaay bi gis na kon nag ah, dafay setam mbooloo mi ñuy tàmbale di gën di di tasaare seen biir di gën di jàllale seen biir di di ko gën di affirmer waaw ah, boobu nag dafay gën a négociation kon am benn euh, benn débat contradictoire nañ koy posé euh, benn li ci mën a di gën a yaatal seen yaatal seen gëstu ba xam dëgg dëgg dëgg mooy groupe bi lan lay lan lay wootewu ndax fu wax na fa lay jeexal sami tamit <laughs> wax muy indi wax mooy bokk na tamit li tax ñu tàmbalee tamit mooy ne senegal yu bëree bëri tamit xamuñu wu groupe bi comme ni ñu xamee yeneen groupe yi mooy ñu bëree bëree bari am na mbir yoo xam ne soo ko waxee bu ci lii dañ ko gis tamit ci woote yeneen yeneen eh, dañuy faral jëlee comme exemple dañuy faral jàpp ne dañ ko waxal ki ko wax duñ xam sax ne. Eh, mbooloom ci boppam ñoom ñoom nekkul duñu werante seen biir mooy Isa wala Imaamu Laay yonante la loolu ab laayeen laayeen du ci werante ak beneen laayeen léegi seen mbooloo yi dañuy faral di wax ne duñu faral di xam loolu soo ko sax dañuy dañuy mel ni ñu tiit dañuy mel ni ñu wala yaa sosal waa ji wala sax ñoo xam dañuy taxaw di tasooyee ne dañ ko sosal loolu waxu ko loolu day baax ne kon nit ñi daal di xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mbooloo mi lan mooy seen pas-pas nga xam dëgg dëgg loolu mooy. objectif bi jiitu wala sa ngay def xokkum mooy xam mbooloo mi moom lan lañu gëm nii mooy seen pas-pas ñaareel anam gi nag mooy ñaareelu mbir mooy doog a doon àtte ci ci ci passeport mais ñu xam pas-pas bi rek déjà dafa dafa dafa doon loo xam ne euh, lu lu lu war la te puisque seen passeport ñu bari xamuñu lan la euh, donc c'était je pense c'était plus pertinent commencer par ñoom avant dem ci nga xam ne seen pas-pas nit ñi xam nañ ko peut-être nit ñi di soxla léegi nag mooy. ak ci ci pas-pas boobu wallahu aalam macha allah kon gis nañ ne Sénégal am na am na nit ñu bëri ñi nga xam ne dañ leen di askanale ay mbir ba pare lépp luñ si am mooy ay dégg naa pare comme ni ko saas bi waxee eh, soo si waxee dinañ la ne lii daal waxu ko wala lii xamuñu fu mu ko teg wala lii ak lii maanaam xamuñu fu mu fuñ ko jëlee mu doon si kuréel yëpp nag kuréel groupe Sénégal yëpp moo tax am na benn plateforme bu ñu lancé bu tudd réflexion sur les groupes religieux au Sénégal rgr euh, sénégal point com incha allah livre dina disponible foofu dina disponible si rgr sénégal point com dinañ ko mën a télécharger gratuitement donc le livre sera disponible sur rgr sénégal point com euh, incha allah ce sera accessible euh, gratuitement vous pouvez le télécharger mbokk yi incha allah ngeen télécharger ko lire ko bu soobee yàlla léegi oustaz Fadel balaa ñoo si livre bi dañuy ñëwaat léegi benn partie si si si islam benn partie si islam mooy léegi-léegi am na li nga wax lu am solo mooy li ñuy li ñuy waxaat tamit mooy ne eh, Sénégal am na yu bëri yoo xam ne si dégg rek lañ ko jëlee waaye xamuñu fu ñu koy teg kon xamuñ ñu ngi koy nattee si si si charia xamuñ ñu koy nattee si baraasu xam-xam ban importance la preuve am si diine islam ba pare lan mooy preuve si diine islam ba tax suñu gisaatee leneen lu mel noonu ni naka lañ koy nattee si si si baraasu islam et eh, baraasu charia waaw wala boog bëgg a yombalal nit importance bi am patriotisme ay dellu ci xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee si ñëw ci eh, fitnatul qabr ak azabul qabr ne bii bi la mooy épreuve yi nga xam ne épreuve yi nga xam ne bokk dinañ ko éprouver nit ki su nekkee ci ci bàmmeelam lu ko laaj ay laaj ñetti képp ku dégg kan mooy sa boroom ci bépp jullit eh, kan mooy seen wala doon wax ci waa ji di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan lan mooy sa réere laaj boobu laaj laaj la yoo xam ne lu yomb la ci ab jullit dégg ko ku ko laajoon tey koo ko laaj jullit ma ko laaj mu tontu waaye fam lu am solo ñëw ci xaadis yooyu mooy ne jullit moom dafay tontu waaye ki nga xam ne moo doon am na koo xam ne moom du tontu waaye tontoom koo xam. donc seetaan léegi samay da ko doon wax te teg ko ci preuve da naan ah ah adé samitu naas yaqulun kaza fa qult daan man de damaa dégg nit ñi doon wax rek ma daal koy wax day wan ne diine moom am na ci loo xam ne faaw xam ko dafay tegee ci preuve yu leer mooy kenn du ci nangu kenn du ci baale nekk ci al toppe kon wala lay wax ne lii pas-pas duñ ci dangu al toppe mooy faw mu tege ci xam-xam ba te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom may wax ci laa ilaha mooy mooy baasu pas-pas te ne fa alam annahu laa ilaha xamal mooy foo nga xam moo tax la mu tàmbalee ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy iqra bismi rabbika alladi xalaq la junñi ne kon xam moom dafa bokk ci li nga xam ne jullit bi da caa war a nekk te xam bi ko tuddee xam lu ne xam bi dafa tegu ci ci mooy ki nga xam ne ñoo jàpp ci loxoom di koy teppe yóbbu ko ci bërëb jëmale jëmale ko jële ko ci bërëb jëmale ko ci bërëb kooku xamut yoon bi mu jaar kooku muqaddit la wala moo di tuddee taqlid la ama waaye ki nga xam ne moom am na tegtal mooy xam na yoon bi kooku soo ñëw ne ko tey yoon bii nga dem dama bëgg a dem kër sàngam maa bëgg a seeti mm, Ibrahima diw dalan la soo da ngay jaar fii fii soo jaar fii daal kooku su jëlee sin maxa mën naa jàpp ci loxoom yóbbu ko ci bërëb moom ko bëgg ndax moom xam na tegtal yi loolu diine loolu mooy diine mooy diine ab yoon la woon nañ ci jaar yoon woo dafa mi tegtal tegtal boobu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jun lépp lu ñuy wàcc ci ginnaaw doon tegtal dafay dellu ci ñaari mbir yooyu moo tax lépp lu wóoluñu ko di tudd moo xam al ijmaa al istishaab loo mën di tudd rek tegtal yoo xam ne nit ñi boo xam nañ ko daat mu doon tegtal te gis bi tu dafay ci Qur'aan sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon la shakk ne ci ne moom dafa laaj xam-xam te xam xam-xam dafa teg ci li mooy euh, euh, moom mooy moom mooy moom te xam mbir yi teg ko ci ci ci preuve mbokk na ci ak ak solom dalay libéré mooy dalay libéré ci li nga xam ne moom mooy mooy ndaxkat yi dalay libéré ci loolu dalay dimbali nga mën a ràññee dëgg ak neen wala yàlla suñu borom ñu ko jàngal. ay nit suñu waxee dara rek wax jooju ngir teggi ko laaj lan muy preuve haatu burhanakum mais yow jullit noonu lay doxale ku ñoo ne lii sax na nga doon haatu burhan joxe dañoo xam mbir daal di koy affirmé ah, léegi da ngeen a dëggu ngeen haatu burhanakum indi leen seen i preuve gis nga kon yàlla mi lay jàngale moom kon laaj ci preuve kon wax mbir rek doyut jëf mbir rek doyut waaye mbir yooyu foog mu tegee ci leen moy mooy preuve. pour yoon nañu yàlla sumul xamal moo tax mën nañu wa maxtalatum fihi min shay fa xukmuhu ila allah mooy wàlla ji bi mooy loolu mu tiwta rek xam ne atte mi ngi ca kon foog nga wut lay tegtale mbir ma yaa ayyuha alladina amanu atu rasul topp leen yàlla topp leen ëpp yonentam mu ngi lay xamal ne kon mbir mi fa am fu mu dellu am eh, li nga xam ne mooy wéeruwaay foom fu ñuy sukkandiku fu ñuy sukkandiku rek mooy alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam moo tax lépp loo dañ koy jàngat ci diine lay cosaan la lay tàqali nit ñi moom mooy kono sunna yàlla soo seetlu baax yàlla dañ lépp loolu mën ci werante du attim am na mooy benn mbir boo ko nit dafay gëm ne bi am ci lislaam lu atte bi moom dañ dañ ko fekk ci alquran sunna ndax fa xukmu allah attem mu ngi ca borom bi borom bi nam ñu waxeek ñun jox ñu attem ci ñaari yoon yi la wax ju ko mu waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxyu googu mooy ñaar alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wone mel ne joxees nañ ma alquran ak mu mel ni moom kon nit ki su ne la mbir ma atteem ma ngi ca borom bi te xam na ne borom bi waxul ak ñun nduur dafa jar ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci yéegéen kon nag werante bu munti am ci lislaam ak lu mu lënt lënt lënt lënt lënt lënt faaw suñu delloo ci alquran sunna fekk fa ci ko atte loolu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii wane importance su preuve boobu noonu moom ñu xibaaree ci aj ba moom la mujjee aj te muy benn aj goomu aj moom daadu ci xadis Ibaad ñu Saariya moom mu xuppee xuppe koo xam ne saxaabi dañ ci yëg ne lii xuppe kuy tàggatoo la ndax da leen a jooyloo gu mattale ndax kuy faral di tàggatoo sooy dénkaane la ngay dénkaane day doon lu matale ba ñu la loolu saxaaba yi ci moom dañ na ko dénk ñu loo ñuy dénk daa mel ni da ngay tàggatoo de loo dénk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam leen dénk dafa delluwaat ci dellu ci ay preuve ndax moom ginnaaw mu leen dénki rek mooy ragal borom buusikum bi taqwallah def leen a xamal ay mbir yoo xam ne dañ leen gaar ci seen dund yéen gaar ci la naan mu ëpp solo ci ñoom yonent bi ci la ëpp solo xam ñoom ndax jullit bi lépp amul dara mu ëpp solo diineem kon danger bi bi gétti jullit ba ci ëpp ba ci gën a grave la ba gën a metti mooy bi nga xam ne mooy gaar diineem man yonent bi foofu la insister insister wu ci leen di gaar ci wàllu seen wàllu adduna waaye insister yi xam mu solo ñoom mooy diine moo tax mu ne fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathiran mi ngi leen la nga xam ne junj bokk la nga xam ne gaar seen diine képp ku dund ci yéen dina gis wuute yu bare bare wuute su amee rek kon wuute na ko mooy sama diine xamatu fooy teg sama tànk cest à su wuute amee rek mooy lënt am na lënt noonu su ma ca tàbbee mooy sànq naa sama diine kon lu gën a lu gën a ci diine. que ay wuute yu am ci pas yoo xam ne mënuñu ko mënuñu ko lépp mënta bokk nekk dëgg dafa am lu boroom xel yi daal di nangu dëppoo ci mooy ne ñaari mbir yu juyoo mënuñu bokk amandoo loolu ñëpp ko nangu loolu moom daruri la mooy ne kenn mënu ko weddi mooy nit ki mënta toog daal taxaw ima dafa toogoon mu taxaw rek wala sax boobu tam mën naa mën nga wax ne mën na dugg ci dugg ci waaye ñaari mbir mun mënoo gisandoo nit ne la gis naa Moussa Fall cinq neuf heures cinq zéro cinq minutes zéro seconde ba ma ko gisee mi ngi taxaw mooy le neuf heures cinq tam mi ngi toog wala mu ngi tëdd imaam dafa toogoon taxaw mu tëdd mënut nekk mu daal di ñett ñett yëpp mu boole ko wala mu boole ñaari impossible mu boole ko kon su guute su amee moom. mooy kon benn dëgg moo dal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ne yoon ba nga mooy yoonu mbir mi naam yoon ba nga xam ne mooy yoonu mucc ci ci ci ci ci ci ci wute yooyu nga xam ne dafay day sànke mooy daal di dem ci adilla dem ci preuve boo mu ne fa alaykum bi sunnati su boobaa nag lam digal mooy ngeen top sama sunna sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lan mooy alquran ak la ñuy tuddee sunna mooy alquran ka mu topp ko yàlla wàcce ci moom mooy lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon wala lay bàyyi la xel ne sax pour nga daal di mën a déggin wa danga ko déggee ci al xulafa rachidin al xulafa rachidin mooy ñëpp al xulafa un nabi mooy saxaaba ñëpp ay xulafaam la ñëpp ko wuutu ñoo wuutu ci daal di xam-xam ndax ci bis boobu leneen taxaw na leen ku ne daal di jottaliku ku fekkee wut ko ni mu ko wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jottali ko waroon jottali xulafaa ñu ci jiitu mooy Abu Bakar Umar moo tax xadis bi ñoom ñoo ci jiitu moo tax firi ko ñooñu nekkul njumte waaye mën naa gën a yaatu dafa yéen tam ñu ko wuutu ci wàllu diine wut ko ci àdduna xulafaa ñu ko wuuti ñaar yëpp ñoom ñu ko wuuti diine wut ko ci àdduna ci siyaasa tayib kon foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu ne wuute yooyu nga xam ne daf ñu sànq ndax ndax ñu wax ci benn xadis ne wuute yooyu ñe ëpp ñoom ñëpp yàlla da na a dig ngir bàkkaaru wuute googu sama xeet dinañ tàqalikoo doon juróom-ñaar fukki xeet ak ñett ñëpp safaram des benn kon gis na xamal ne la wuute yooyu moom wuute yu baaxut ci juróom-ñaar fukki ñett nga war cee tànn benn un sur soixante-treize loolu pourcentage bu tuuti la mu la xamal ne nag pour nag nga ma daal di ràññee un boobu ci soixante yi un boobu mun ko ràññee soixante-treize benn bi rek may mooy xam mbir yi avec les preuves moo tax mu daan ne fa alaykum bi sunnati maa ngi leen di dénk sama maa ngi leen di dénk ngeen topp sama sunna fekk booy la xam ko xam ne mooy sunnam xam kenn mu nekkoon moo tax ci beneen xadis ba xadis istiraaq ba ko dañ ko laajee ne ko ñun ñuy mucc mu ne man kaana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashaabi mooy ñu nekk ci man li ma nekk tey man ak samay saxaaba soo seetantalee bu baax a baax a baax ba tey kon nan lay joxoñ dalil mooy kon su ma nee wutee foog ñu am dalil lu ñuy tegtal dalil mooy li lay tegtal mooy li lay joxoñ dalil ba li ñuy tegtal man ak yow ne yow man man yow kan wàcc yoon mooy lan mooy yonent bi mu nekkoon mook saxaaba mooy tegtal bi su nekk yonent yi mook saxaaba ñoo ko joxoñoon moo xam ne yow yaa rek ci yoon su fekkee li ma nekk yonent bi saxaaba nekk yow man ci yoon kon ba mu ñu waxee fa alaykum bi sunnati mi ngi ñuy jàngal dalil kon fa alayka bi dalil mooy lu laay waxate rek alquran ndax moo ko wax sunna moo ko wax ndax nii la ko saxaaba yi diggi woon kon loolu mooy importance dalil ci diine te dam importance ji lépp nag ndax soo ko jëloon ci àdduna sax mu gën a tee nit ki daal koy gën a mën a comprendre ma nit ki ci àdduna la da ngaa soxla preuve bis boo ñëwoon tey ñu daat lay joxal ñu tax ñu daal lay gasal juróom-ñaar fukki pax ak ñett juróom-ñaar fukki pax ak ñaar yëpp ay safaraa ca nekk mais defal laay labyrinthe defal laay chemin yu bari ne la wéyal duggat nga jaar balaa ngaa dem di nga laaj bu baax ñu xool carte pour wax la ban yoon ngay jaar ba dugg ci bax mu baax ma waaye kenn du sa nangu ñu ne la wéyal rek tëye tëye wala bu waaye ñëw rek xamoo ko fenn mu ñëw xëcc sa loxo xëcc sa loxo jàpp yow di doxo yow doo ko lu du nga dof ndax soo ko toppee mën naa dugal ci pax ma ci juróom-ñaar fukki pax ak ñaar ak ñaar yooyu mën na la caa dugal wala ci àdduna xatta ci àdduna sax maanaam eh, nit ki doo ñëw jëndub kër wala tabal kër lu dul la jox ci nañ ko tabaxee ca lañ ca def lañ ca lañ ca lañ ca loolu mooy tegtal ci lépp looy def moo ci médecin ci lépp dafa am benn rigueur boo xam ne mooy eh, nit ca jaar. pour mu daal di am luy firnde ne lii nii nii ñu ko waxee noonu la amee diine nag min baabil awla ndax diine dafa aju ci loo xam ne lu ci ëpp ci xay bi lay dellu mooy ci lu nëbb la lu fàggu moo tax yàlla ba muy tagg jullit ñi dina alladina yuminuuna bil xayb dañoo gëm lu fàggu lu fàggu nag loo xam ne danga ko dafa nëbbu faaw am ci tegtal te tegtal ba dellut ludut yàlla akub Eh, yàlla ko yonentam la fekk ne kon eh, preuve ci diine foog muy diine dalil soo neexoon nga ne moom mooy eh, moom mooy moom mooy diine wallahu de wax dëgg yàlla xam naa ne mbirum xaalis dinañ si teg mbirum dina nag allah alam dinañ dinañ ñëw léegi si pàcc yi bi nga xam ne dañuy waxtaan si livre bi première chose mooy titre livre moy la secte de Layène ah ñu Euh, ndax moo sekk jëmmi moo sekk est que moo boobu noonu moo bu ñaawala la moo bu péjoratif ba pare ki nga xam ne moom mooy bokk si kuréel boobu noonu moom naka la war a mën a approcher livre bi euh, est-ce que dafa war a dàq livre bi wala est-ce que dafa war a approcher livre bi ak ki nga xam ne moom mooy xam-xam ki ñor ki xam-xam ñor daal maanaam xel xel ak xalaat position bi nga xam ne nit ki xam-xam da koy ñor pour approcher livre bi. ñaari question yooyu la xam naa ne question yi bokkuñu mais incha allah nga ñëw waaw kii titre livre bi mooy euh, secteur de la yéen waaw xam naa dina ma alors dina ma dafa ci loo xam ne sama bokk na euh, bokk na ci di gën a di gën a jafe ci jamono jii nii boobu li nga xam ne dañ ci war a bàyyi xel bu baax mooy traduire li ma doon tudd sànq mooy firqa mooy mbooloo traduire ko traduire boo xam ne dafay dëppook la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkee ne bokk dafa jël ci diine dafa dëppook la ci yàlla jublu moo gën tam lu lu lu complexe la mooy ndax choix des mots dafa nekk lu am solo rawat nag ci wàllu diine rawat na baat yi nga xam ne yàlla ak yonentam moom la ñu moom la ñu jël soo jëlee secte <clears throat> mën nañ ko traduire wala boog delloo ko ci mbooloo mooy sans pour autant benn connotation bu péjorative mooy jël li daal koy delloo ci mbooloo moo tax nga gis ne ñu bari suñu traduire firqa wala taifa euh, wala jamaa yéen tey mën nañu jël baat boobu ribaatu ribaatu secte mooy mbir mi am eh, mbooloo lañ ci jub rek donte amul benn connotation bu négative boo xam ne lañuy jublu ci wolof laan ni secte bi secte bële secte bële ndax soo jëlee ci français nag secte yenn saa yi am benn connotation boo xam ne c'est péjoratif du ma c'est péjoratif mais négative ma dañuy tuddee secte jëme ko ci mbooloo boo xam ne dañoo am guru man moo nekk ca bopp ba di leen xëcc di leen wommat ci yoon boo xam ne du ñu xalaat wala loo jëlee ci dëkk mel ne France suñu daal di ab groupe bis buñ ko daal di koy kato euh, catégoriser daal di koy tuddee ne ab secteur rek groupe boobu noonu dafay doon boo xam ne koy tere ay activité wala jox la exemple am si din nañ ko ay jamono fii les téeméeri jours war nañ ko causer comme comme une secte lan la ñuy tuddee secte mooy ñoo xam ne dañoo nekk ci emprise benn nguuru bon day delloo si question bi nga laajoon sànq mooy absence de dalil de preuve mooy benn waay ngay jël dara koy topp loolu nag l'islam daf koo ŋaññe te soo xoolee l'islam soixante treize yi ñu tuddee al firaq naam da ngay gis ne mooy soo jëlee dafa leen firaq la mu tuddee firaq da koo ŋàññi waaye da cee seppi benn boobu ba mu ko ci seppee da ngay gis mu ko tuddee ko tuddee jamaa mooy dafa jël firaq soixante li tudd ko firaq am bu mu ci seppi bu ko saxaabee laaj na ko benn boobu moo ñan mu ne humul jamaa mu jox ko beneen tur bu wuteeg al firaq kon ci dañuy génnee secte mën nañ koo jaar di utiliser ci sens boo xam ne mooy daal di waaye nag bis buñ ko daal delloo eh, ci cosaan la day del fekk si naam sens négatif bi nga xam ne suñ ko waxee ci secte moom mooy dellu ci xelu nit mooy groupe la boo xam ne eh, dañuy topp ay mbir te topp teguut ci ay lay yu wér mooy dafa am ku nekk ca bopp ba ne la wommat ñuy ñuy ñuy dem kon ci sens boobu noonu waaw la boo xam ne sens de bu négatif sens boobu noonu mooy lañ ko boole ci secte yi moo tax lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam groupe yu mu ñu wax mu nga leen xaaj ñaar secte yi ak groupe bi alxiraq wal jamaa kon loolu moo feeñ ci titre bi mooy ne ba ñu xëy secte am na benn lu ñuy junj mooy téere bi nii dafay ñëw pour wone ne mbooloo bi ñuy wax nii mbooloo bi seen doxalin doxalinu secte la pas dans le sens bi nga xam ne moom mooy définition bi nga xam ne juridique euh, euh, française waaye nag définition boo xam ne dina day fekk si définition français bi ci lan ci aspect négatif bi daal wute wuteeg na mu leneen mooy li l'islam moom di tuddee secte moom loolu jublu mooy secte la mooy yoon la boo xam ne nekkul yoon bu yàlla gërëm. ndax ñoom mën nañu tuddee secte fii nii yoon bu yàlla gërëm ñoom mais suñ ko tuddee secte nag mooy def nañ ko jox nañ connotation bu négative connotation ne da nga ko fekk ci fii mooy ba ñu waxee secte rek naam mooy am na benn connotation négative mooy lan mooy lu ñu mooy yoon la bo xam ne la ñu teg tegu ci dalilu da ak sunna nekk leer na ci nañ ko ci ci mooy yoon la boo xam ne dañoo topp benn nit rek mu joxoon ñu ay mbir ñu daal koy topp sans pour autant daal di koy remettre en cause. daal di koy analyser delloo ko ci alxuraan ak sunna daal di daal di daal di xool mais soo wutee ci mbir rek delloo ko ci yàlla delloo ko yàlla la daan di firndeel loolu mooy seen réaction seen réaction ñoom dafa doon réaction boo xam ne réaction wu du ma salaam diw ma ko xalaas du ñëwoon ñëw ñu débat yéen tuuti sallallahu alayhi wa sallam nga xam dafay wut dalil moo tax ba nasaraaw najraan daal ñëwee ci moom wax ak ñoom ci li nga xam ne mooy Isa indi leen adilla yu leer ay preuve ñu bañ bañ a topp preuve yi nga leen ñëw leen am yàlla dina leen woo leen suñ bañee nag ginnaaw ba nga leer yëpp qul taalaw nadu abnaana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil suñ bañee suñ bañee nag woo leen ñëw yi toogaat ngeen daal di mubaahala daal di woo laanatullah ñaan yàlla daal di alak ku nekkul dëgg ci yéen mais loolu ginnaaw ba mu demee ak ñoom ba pare la ma yéen ba jut moo tax mu ne yàlla daal di ñëw tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan yéen di su leen doon yaa ahlal kitaab taalaw ila kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum kon gis ne yoonu bu leer yoonu aljamaa yoonu débat la yoonu ay preuve la yoonu ay dilla la yoonu leeral la yoonu lii nii doo ko waxee day soo waxee ma tëj la daal la ñëwaat ñu dellu ci te kam diine nga woote woote diine wax naa mbir sàngam d'accord woon ci ñëw njëlloo ak alxuraan sunna débat sax ba di forcément jàkkaarloo kii di débat kii di wax ay day doon bind day doon defoo ju kii di yoo xam ne leerut nga daal di leeral ne wax ni dara du ca dëgg lii boo ci dëpp alxuraan ak sunna waaye ab moom déedéet benn côté lay déglu du bëgg leneen daal di wax lu wuteeg loolu damay jox benn ma nekkee faj ma benn euh, Gabonais te manager football ci team Sénégal la bokk eh, ba ñu génnee quoi livre Da Vinci Code ñëw ñu ciy wax mu ne ma euh, euh, la boo xam ne c'est c'est blasphème la blasphème léegi wax dafa nekkoon livre boo xam ne yow mosoo ko lire noo mun xamee livre bii nii Ndeye Blas Aimé d'accord même man mi nga xam ne je suis pas chrétien je suis musulman lire bi mais pourquoi yow kon léegi en tant que chrétien mënoo ko lan nga ragal ci loolu pour lire ko mais parce que ñoom am nañ ay maîtres yoo xam ne moo leen di digal ne bu dem fenn ci leneen lu wuteeg loolu moo tax tey man yow bay wax ak moom boo commencé ko laaj ay question da lay ni woon la woo nga nga woo maître donc ba leen classifié def leen secte CTA c' est ta raison mais loolu juste un exemple pour wane kon moo secte bi choix bi choix boo xam ne dafa am rapport ak li nekk ci biir livre bi mooy c' est pas mën nañ tuddee faction mën nañ tuddee groupe lépp ay tradition yu valable la ci mbooloo mais su boobaa du daal di tegtale li nekk ci livre bi ak li nga xam moom mooy xukm bi àtte bi nga xam ne moom la ñu gis ne yàlla ga mën a àtte ci yoon yu mel mooy lan dafa bokk ci firaq yi mooy kon dafa bokk ci secte yi nga xam ne seen yoon. yoon woo xam ne teguwul ci li nga xam ne mooy adilla teguwul ci topp alquran ak sunna dafa ci tegu ci topp ay ay ay ay ay nit la ñuy jàppee ay tegtal soo ci delloo da ngay gis ne nekkul ay nekkul ay tegtal ay lënd kese lay doon kon loolu mooy euh, choix wu choix wu euh, titre boobu di di secte wallahu alam kon kon gis nañ ne ki nga xam ne moom mu ngi ñëw gis moo bi nii rek maanaam bi xaw ko jaaxal euh, incha allah mun na déglu euh, interview bi wala mu comprendre kase ne maanaam lépp li nga xam ne yaa ngi koy dégg balaa ngaa xam dëgg-dëgg li muy wax mooy d'abord nga lire ko incha allah balaa nit ki di def comme kooku noonu euh, saako dal doon wax maanaam liiroo ab biir ba pare ne lii blasphème la c'est blasphématoire kon kooku noonu li mu war a njëkk a def mooy dem fexe ba ba liir ba liir incha allah xam li nekk si mbir mi balaa balaa busi def idée Euh, deuxième question bi kon mooy moo nekkoon li ma doon wax sànq sax kan moo mën a lire livre bi kan moo war a mën a lire livre bi est-ce que nga xam ne moom bokol si yoon boobu noonu moom moo koy moo ko war a lire wala képp ki nga xam ne bëgg na xam-xam rek war na mën a lire livre bi incha allah. waaw livre bi daa production intellectuelle la mooy képp koo xam ne danga bëgg a gëstu mu nga doon fa gëstukat waaye gëstukat moom la fekk ne mën nga loo gëstu gëstu ngir na gëstu gis loo gisut kon lii déjà pour bépp gëstukat la comme ni gëstu ko taw a jóg da lay bay porte nga xam fooy jaar ci soo bëggoon a xam laa yëngu ngeen wala mooy source principale yi fan lay dellu analyser ko muy bi la yeneen i source daan nga dem ci leen moo tax dañ ko tënk sax. pour eh, dañ ko dënk yenn source yi nga xam ne mooy jàpp ni mooy source principale yi nga xam ne mooy ci secte bi ci gàtt ñoom doon benn yaaru bu nga tuddee muqaddima ci ku bëgg a yaatal ci ci ci groupe bi koy lii tam mooy képp koo xam ne dëgg def la daf la ñor mooy dëgg daf la daf la ñor ma la faral di wax peut bokk na li ma dimbali moo ma nekkee xale bokk na ma laal lima dimbali gis yoon bi nga ne mooy yoonu alquran ak sunna wali dama faral yàgg am philosophie boobu xaw ma ne fu ma ko jëlee woon mais très tôt dama teel di wax ne su ma nekkee ci dëgg je dis ça depuis j'étais au collège du ma tiit du ma ragal en fet sama dëgg googu ñu daal di koy teg ci table mais nag dëgg lay wut ñaari mbir moo am cest su ma ko teg ci table bi dëgg boobu soit su ma ko teg ci table mooy ñu discuter ko les ñi ngeen indi discu ñi nga xam ne ñoo di ko discuter. soit dañuy gën a renforcer sama dëgg googu ma nekk cest da dire dañuy gën a dañuy gën a jox conviction li ma nekk dëgg la moo saa yi ma gisee man kuy wax ci salafiyya di wax ci aqida ahlu sunna jamaa ku ma ci diglu damay gën a renforcer ne man may gën a am conviction li ma nekk dëgg la c'est-à-dire bu ñu lire ne philosophe moo xam Nietzsche moo xam euh, Sarr xam à damay gën a damay gën a renforcer seen i daf may gën a renforcer ne Dieu existe c'est-à-dire chaque fois parce que nekk dëgg la beneen côté bi je me disais à chaque fois mais dans su fekkee nekkuma ci dëgg nag loolu la may aidé ma daal gis dëgg d'ailleurs su fekkee li nga nekk jàpp nga ne dëgg la te rek surtout wàllu diine c'est-à-dire wàllu diine moom lépp fii la yow mel xam c'est trop tard c'est-à-dire yow adresse mu nga wax ne après j'aurai not autre chance mais fii mu amul benn chance que le moment où am nga loo gëm daal koy am ñu ko ñu ci ay réserve waaw mais daal il faut être prudent mooy là c'est important nga daal di bon xam dëgër ci la nga gëm nga jàpp ne dëgg la kon warul la déranger keneen daal di bind lu wutee loolu nga dafay dellu ñaari biir moom fekkee ne kon donc te ko xam ne nga ci foofu non seulement waaye su waxee ne ku dëgg daf lay gën a naa forcer parce que dañuy gis ne il a tapé à côté donc dañuy gën a forcer donc sa affaire na mais en même temps tamit ci boolu corriger ba du yóbbaale ñeneen kon liggéey pour ñëpp la <laughs> liggéey la pour képp koo xam ne ba da ngay da nga nekk ci mbir mi surtout pour ñooñu pour wu dëgg nga dem xool xool na ci biir daal di comparer bon li nga wax ak li nga gëm ndax noo mu noonu nga waxee noonu la fa nekkee te loolu wax noon noonu la fa nekkee ak tey ci teg nam ci tegtaloo lan nga am loo teg ah, ah, ci à côté moom lamu mu la mu livre la tamit pour tamit koo xam ne même si te à la base nekk koo xam ne euh, te forcément intéressé par que wala boog sax nekk koo xam ne loolu nga gëm mais tamit a toujours une responsabilité mooy ñu tous on est tous responsables eh, euh, ren benn philosophe moi j'ai pas cité son nom wax ci wàllu mooy ne les neutres sont aussi sont aussi coupables <laughs> parce que mënuñoo nekk ci dëkk amee mbir yu ñuy nit di ko woote woo mu nekk loo xam ne sa détermine le pari de l'affaire parce que ça c'est de ça qu'il s'agit il s'agit de, de la félicité en fait ou de l'échec et la personne dit je suis net su la laal tey mun na laal suba mun na laal sa xarit wala laal sa rak wala laal say doom laal say sët donc t'es censé quand même xam ci loo xam ne xam ci lenn loo xam ne day doon arme boo xam ne Eh, di nga ko mën a di nga ci mën a dimbali ay ay nit parce que ñi à chaque fois ñuy permettre que Kaaxaan di avancer mooy ceux qui se disent nag donc c'est c'est pour tout le monde c'est pour la personne aussi ki nga xam ne moom euh, nekkoon gëm na ne lii euh, baaxut xam nañ baaxut mën na ci fekk benn argumentation parce que lii tamit ni ma ko bindee euh, damay essayer d'apporter benn touche sans génn nag ci boo xam di wax. mais l'argumentation bi nga xam ne moom indi ci ma jaar argumentation boo xam ne c'est propre ah bon c'est-à-dire c'est propre moi ça veut pas dire que may inventé benn mais c'est pas quelque chose que j'ai copié-collé mooy réflexion la moom réflexion personnelle boo xam ne le résultat sera pareil oui ci réflexion personnelle ci alquran réflexion personnelle sunna ba ma ko jëlee nag tiire ko ci mes lectures ak li ma jëlee ci borom xam-xam yi mu nekk benn dafa benn côté bu c'est propre donc même la personne qui savait que euh, lii baaxul mun na ci gis yoon boo xam ne moom peut-être nekkul yoon boobu noonu ca la doon jaar pour daal di affirmer lii que c'est c'est vrai ou c'est ou c'est faux même yeneen livre yi bind tamit c'est c'est pareil même bind pare na ko sax ci les coranistes wala euh, coranisates c'est pareil cest dire lii borom xam bindoon ci coranisme li naa ci lu bare bare mais moo ñëwee fii dafa ko adapté selon ñi nga xam ñoo nekk Sénégal ak beneen méthodologie xam ne nag ça revient selon eh, eh, le Coran, sont adoptés comme enseigné. Euh, donc c'est pour, euh, c'est pour tout le Il faut pas avoir de la vérité. Au contraire. Il faut régner. Il faut régner. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Bon, comme celui qui est déjà enraciné, la personne se dit, peut-être, il se, li ma moom du su boppam c'est-à-dire si je te dis man laayeen man si laayeen laa kon je ne pas dire que dama nekk secte man topp ma kenn aveuglément li ma nekk dama ko nekk parce que dama ko gëm avec des preuves solides donc tu n'auras pas de lire livre de dugg ci biir daal di koy confronter ak yow li nga jàppee ay preuves li nga am mooy say mooy say kon kon kon su ñoo ko déggandoo euh, su ma nekkee si dëgg duma duma ragal di teg di sama dëgg googu si table. macha allah euh, te tamit maanaam ñu ñu koy fàttali ñëpp ñëpp ñu comprendre ko noonu le livre sera disponible sur RGR Sénégal point com incha allah bu euh, ngeen ko télécharger gratuitement par PDF ngeen ngeen partagé ko nag képp koo leen dégg <clears throat> koo xam ne moom ngi dëkk Dakar dëkk Yoff wala mu ngi dëkk fu mu munti dëkk koo xam ne lii war na ko mën a ñor war na ko mën a intéressé képp koo xam ne moom xam-xam ñor na ko. incha allah ngeen partagé ko livre bi mooy kon si ki nga xam ne war na bëgg gëstu ak neutre bi ki nga xam ne yaakaaree na boppam ne moom neutre la si neutre bi nag ñu wax si lii te ñu laas si incha allah Oustaz Fadel euh, ki nga xam ne moom dafa ne moom neutre la naan ñun de lan moo tax waruñ nekk toog di maandu daal ñoom ñuy wax maandu maandu bi noonu lañ ko déggee kooku noonu si diine islam si naka lañ koy naka lañ koy répondre maandu la yéen mandu leen ngeen wax lii si li leen intéressé ngeen bàyyi ñeneen ñi def lu leen neex kooku noonu très brièvement naka lañ koy répondre incha allah gimi wala su ne kooku moom dafa euh, waxam jooju noonu dafa am ñaari problème ci nekk problème bu jur mooy baat bi muy utiliser mooy maanu ñaari bi mooy déggin gi mu am ci ci maanu su ñëwee ci déggin bi mooy nit ki su nekkee ci mbir dangay noppi ci mbir moomu daal nekk ci ni mu nekk nga nekk ci la nekk loolu dafa mabbal lislaam la mabbal mooy yàlla moo lañu yéen mooy ak diinu mooy diine soo neexee nga lislaam mooy nasiha mooy laajante biir mu mu ñu laajante bi teg ko fële mooy dafa ñëw daal woo nit ñi ci yoonu mooy te doo xam ne mooy maanu mooy maanu lan mooy bàkkoo mu daal di soo ko doon France mooy kon maanu ko mooy nit ki yaa ngi koy gis muy dox jëm ci ci paxum safara ba ko ba ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax ne jullit ñëpp wala ñëpp nit ñëpp ci échec lañ nekk mooy ñu ngi nekk ci alkande wal asr innal insaana lafii xusr ñam te seppi <laughs> mooy ñi nga xam ne dañuy digleenti dëgg wa tawaasaw bil xaq seen dëgg dañ koy digg seen biir kon ba mu ne nit ki moom ba mu jëlee maanu naam eh, ne ne ne maanu moom mooy eh, nga noppi ci nit ki la mu nekk ma ngi mabbal na al islam kon maandu bon la ndax définition bi ñu jox maandu moom. fàttali yeneen yi yàlla sunu borom ñoo tagg ummatu Muhammad yàlla ko tagg ci leen la ko lii la ko taggee kuntum xayru umma uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar yeneen yi gën xeet yi gën yi gindi mooy mbo communauté yi existé yëpp communauté yi moo ci gën lu tax da dañoo am benn melokaan mooy leen day digle lu baax di tere lu bon Kaana mooy maandu moom moom bokkut ci eh, eh, melokaan bi ñu yàlla taggee moom yoru ko moom moom bal daa yor melokaanu ñu yàlla mere al maxdubi alayhim mais ñoom seen doxalin moo nekkoon daaw ñu terente ay munkar lam da doon def moo yàlla moom ñëwee mu daal di won daal di tagg communauté yeneen sallam wulis yeneen communauté kon kooku su fekkee ne daa maanu googu mu jàpp mooy maanu mooy loolu kon xam ne maanu baaxut mooy neutralité googu moo amul ci lislaam lislaam dafa ñu wax ñaari mbir ñetti mbir moo am ci lislaam man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika da'ful iimaan amoo beneen pexe mooy yàlla nit lislaam wala mukk nga neutre la la wax gis nga munkar la war a jiitu mooy na ko dindi sa kon foofu noonu mooy loo xam ne dafa lu baaxut la te yàpp ni baaxut la mooy dindi ko solo soo ko dindi solo soo ko dindi solo làmmiñ soo ko dindi solo sa làmmiñ nag ñaari nga daal ko naqarlu soo xol en quelque sorte ki wax dafa neutre maandu mooy ki gën a ñàkk a maandu parce que su fekkoon dafa maandu su fekkee moom daa gis ku nekk ci caaxaan ku nekkul ci lu baaxut mu ne daa baanu ci kooku bu fekkoon ne maanu googu noonu moom da koo doxee kon day maanu ci kii dal ji kooku du ci faral kenn waaye day gis ne moom day faral kële danaan kii wax kii nekk ci baaxut la nga nekk baaxut moom kooku lay faral ba pare moom daa maanu moom moom maanuwut moom su maanuwul kay da doon doxoon waaye dañuy gis ne xolam kële la àndal bal day mettit lu kee di ñëw di dal ci kële moom kooku da koy mere waaye du mere ki nekk ci ki nii dal kon su mu xolam moom fay la far kon kooku maanuwut moom maanuwul ci làmmiñam maanuwul ci xolam te su mënoon a jël loxoom dina ko dina ko utiliser kon la plupart ñiy di wax naam ne dañoo nekk ñoo xam ne dañoo dañoo nekk ñi faral di wax dañoo nekk xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo maanu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a gën gën a gën a nekk ci partialité dañuy nakk seen bopp tuut rek naam ala kulli haal maanu su fekkee ne mooy définition boobu ñu ko jox moom définition boo xam ne bu euh, bu bu la léegi nag maanaam su fekkee ne mooy mooy définition bi baax ma jàpp naan min xusni islaami mar tarkuhu maa laa ya'niih da bokk ci li rafetal diine yi lislaam diine julli mooy mooy lan mooy loo xamut bu ca wax mooy loo maîtriser wul bu ca dugg loo xam ne concerné la bu ca dugg. ma yow la sekk jàngoo wala xamoo mbooloo sàngam xamoo lu ñuy wax xamoo lu ñuy def yoo xamoo seen ñaawteef am keneen ku xam di ko wax maadu nga mooy lan mooy nga mën caa dugg maadu nga mooy nga mën caa nga mën caa dugg fekkee da ngaa jàpp ne mbir mi concerné wu la ànd ak nag lislaam jullit moom lépp luy lislaam daf ko war a concerné loolu mu gis ne lii nekk sama la chaque nit mu nekkee soo nekkee priorité yooyu nag kon doo dem nag naan nit ñi léegi nag ah li ngeen def ni du maanu waaw kooku nekkul koo waaye dafa far rek dafa di sot daal di jël mbubb li nga xam ne moom mooy euh, euh, moom mooy maanu ah, Allah macha allah barakallahu fik livre bi encore une fois c'est disponible euh, dans ce sera incha allah disponible dans à peu près une heure par PDF sur rgrsenegal.com incha allah mbokk yi ngeen dem xooli rgr sénégal point com barakallahu fiik Oustaz Fadel kon gis nañ ne wax dëgg yàlla maanaam nit ki nga xam ne moom dafa gis ne waruñu bind livre bu mel nii kooku amul benn argument bu nga xam ne mën na ko si teg euh, ñi ki nga xam ne tamit naïvement dafa naan maandu maandu tamit na xam ne li muy wax noonu au contraire dafay dem contre islam euh, ñi ñëwaat incha allah léegi si livre bi Oustaz Fadel ki nga xam ne moom mu ngi lire livre bi maanaam yan aspect yoo gën a eh, eh, important te captivant si moom boo xam ne war na ko gis maanaam surtout si si ay li nga xam ne daanuñ ko dégg wala daanuñ ko gis feneen par rapport ak kuréel bu mel ni yan aspect si livre bi nga koy digal moom na fexe ba en tout cas ki nga xam ne moom sax xalaat na ne warul lire livre bu mel nii moom lii nii daal fii dina ko dina ko su mënee am dina ko su mënee jàng incha allah sans dugg si détails وقمنا yooyu mooy points yi xam na mooy je pense mooy les points essentiels ci nga xam ne laa bëggoon a génne mooy problématique bi mooy lii mooy premièrement mooy affirmation boo xam ne mooy pas-pas bi ñu askanale laa seen pas-pas la mooy seen pas-pas dëggantaan ak pas-pas boobu ndax ay loo xam ne ay rumeur ay mbir a xam ne ay nit ñoo koy wax wala dafa juge ci làmmeñu ñaar ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp ba muy limaamu ak isa mooy nit ki war a gën a taxaw mooy seet su dugg damay xool war nañu ko xool mooy ndax livre bii nii li muy affirmer nii moom lañ gëm ak moom la isa wax ak limaamu ndax loolu la demee nga taxaw ci loolu insister ci loolu su insister ci loolu ba pare mooy ba xam kon ne lii ba limaam moo ko wax isa moo ko wax mooy yu ma sa clair te lii ñaari mbir yooyu nu ko xamee livre mooy ñaari mbir yooyu ci ñaari côté laa ko jéem a feeñee ci livre bi mooy lan mooy premièrement mooy ne bon laaj ni ñuy dund euh, seen xalifa gi penk fi li leen di affirmer ne ñoom moom lañ gëm moom lañ gëm cest à loolu du lu lu leer lay doon c'est-à-dire du gis laaj bu koy weddi ne ñun lii lañ gëm waaye kii lii mooy seen pas-pas beneen mbir mooy dafa doon affirmation yu claire yu leer. jóge ci làmmiñu Isa ak limaam boo tax laayal mun koo du ko wetti sax doon la gëm léegi am nañ ci werante des fois nit mën na nekk parce que da ngaa gëm lii man gëwuma lii ah, ñun dañuy jaamu bàmmeel yow gaamu bàmmeel Isa su liir mooy limaamu dafa woote woo yonent waaw moom la laayal ñu gëm limaam moom la daan wax saraxatan ci loo amul benn eh, ci loolu su ko tegee de bool ba pare nag ñaari mbir mi mooy léegi li ñu bëgg a feeñ lislaam mooy lan la lislaam wax atte ci képp ku gëm at mu anam gu munti doon nag beneen yonent ak yonent bi <laughs> Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo xam da nga ak wala après boo ci munti jël ginnaaw après ba ñu xamee Muhammad bi ñu ko xamee rek moom sax nee ko nee ko tuddee ban pas-pas la lislaam lan la islam lan la islam àtte ci ku gëm ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo xam da nga dafa desuwaat moo xam da nga gëm da am ko ànd ak moom ci jamono ñu nekkee wala après moom loo ci bënd lan la ci islam daal di wax la dem dafa nekk loo xam ne mooy deuxième point ni ki insi xool ci alquran ak sunna ñetteel bi mooy lan la ci jullit ñi wax mooy jullit ñi mooy tàmbali saxaaba yi ba ci ba ci suñuy borom xam jamono ndax xam pas-pas bi loolu mooy essentiel foofu lay tourné mooy woote woowu yeneen mooy idée principale bi lan mooy atteem ci lislaam ak sunna ak borom la lan lañ ci atte loolu moom benn mu mun a bifurquer ci beneen mbir mooy xataa yeneen seriñ ci ñoom mooy naka beneen tam loolu beneen problème la aussi peut-être avec réflexion mais bokk na ci donc nekk loo ne insiste naa ci mais luñu lu ma puiser ci livre bi mooy benn réflexion mooy naka la ñetti figure yi nii mën a doone ñoom ñëpp nekk ci njub ci lislaam te ñaar ñi moom dañoo ñokk ñee seen eh, mbokk ak kenn ki seeni wax naka la mën a mën bokkee wala seeni jëf wala boog ñoom ñëpp nañu mën a ki figure yoo xam ñooy figure yu gën dëgër wala boog yu ne pour cent ñoom ñu nekk ci njub mooy Serigne Touba juñ na ko ci Alaaji Malik ak limaam mooy il faut suñu confirmer mooy limaam li mu woote xool de côté di Serigne Touba wooteeg euh, ki amee moom mooy euh, moom mooy Alaaji Malik naka lañ mën a wëlbatikoo jël ak ñett ñëpp nañ jël Alaaji Malik ak Serigne Touba fii boole nañ ci benn mbuus ñen jël ñaar ñi naka lañ mën a wëlbatikoo seeni wax mën a valable mën am yoon ci wetu yoonu ab yonent loolu benn réflexion boo xam ne dañ ko ca juttu rek mais bokk na tamit li jàpp naa ne li gën important ñi ngi mën cee xalaat parce que dafa am yu bari lu muy leeral ci li mooy lan li mu woote naka na mën a valable face à d'autres contemporains mu mel ne El Hadj Malick Sëñ Touba daal di ñëw Sénégal lépp daal di lépp limaam woote ak ñeneen woote ñu boole ko def ko benn mbir malgré moom la mu woote. c'est-à-dire loolu réflexion la boo xam ne peut-être nañ am jot bu yàlla may gudd fan ak jot wér gu yaram ñu gën ko xóotal bokk na ci point yi nga xam ne junj nañ ko ci junj nañ ko ci junj li jam na nit te mën na ci bokk na ci nit ki war a war a réfléchir lan mooy point yam da yeneen point yam mën na ci bind te nit ki di ko dina ko seet ci mooy lan mooy mahdisme mooy mahdawiya gi nga xam ne woote na ko euh, fan la jugee lan mooy histoire am ak lan la ci lislaam wax ak naka lañ koy naka lañ koy euh, naka lañ koy euh, comprendre comprendre li la mooy point yi mooy point yi ne moom moo nekk ci euh, ci ci ci diwal wallahu alam macha allah kon ni ñu ko déggee mooy fondement maanaam ñoom seeni pas-pas ak si yan source lañ ko jëlee Euh, naka lañ cey gisee si au vu de l'islam euh, ñi nga xam ne ñooy figure yi ëpp yi gën a siiw Sénégal ñoom nekkoon jamonoon tolet ak ñi nga xam ne ñoom lañ nekk si wax si livre bi ñooñu ban rapport lañ amoon ak ñooñu loolu lu am importance la loolu loolu loolu képp ku xam ne intéressé la en tout cas début de recherche ku xam ne intéressé na la nga xam argument yi si ñëw ak détail livre bi incha allah livre sera disponible sur rgrsénégal.com incha allah euh, fii ak peut-être à peu près une heure de temps ngeen mun ko télécharger ngeen lire comme ça wa yàlla. Euh, Oustaz ñu ñëw si question yu mujj yi allah euh, question bi nag mooy dafay xaw a kii tuuti dafa xaw a dafa xaw a ëmb li nga xawoon répondre sànq au départ. par rapport ak ni Sénégalais yi di réagir par rapport ak livre yu mel nii livre yi nga xam ne dañuy remetre en question yenn si seen i idées reçues ñoom. naka nga yaakaar ne maanaam ñenn si Sénégalais nan nan lañ koy gisee livre bu mel nii nan la ñuy gisee livre bu mel nii ba lan nga yaakaar ne lan lañ ko war a gisee ñoom xam naa ne question bi dafay xaw a dugg ak ki nga xam ne moom mooy jiw si livre bi ban attitude la war a am waaye tamit bëgg naa mu doon réponse bi nga xam ne dafay xaw a ëmb tuuti euh, réaction bi nga xam ne moom la Sénégalais di am par rapport ak ñi nga xam ne dañuy dañuy pare parfois di dem si yoon di di jéem am réaction défensive. ban réaction nga yaakaar ne ñoom lañ nar am ma pas foofu mais réaction bi nga xam ne moom lañu war a am ban réaction la nit ñi war a am par rapport ak lii. waaw oh, la question la question bu xaw a bu la ndaxte <laughs> bu jafe bu yomb la d'un côté euh, parce que dafa am mbir yu bari entre en jeu dafa benn auteur mu tuddee eh, Frantz benn li eh, am solo Peau noire masque eh, dafa may dafi expliquer waaw mooy bi mooy le le nègre mooy état situation nègre bi son rapport par rapport au blanc Lui, zitten psychiater. Am beneen livre bu euh, Gustave Le Bon moom mu la psychologie des des foul ñaari livre yooyu en fait dafa am benn mbir boo xam ne moom mooy dañ ci ñoom dañ ko dañ ko bokk donte genre thème différent la mais dañ cee dañ cee daje mooy lan mooy dafa am loo xam ne mooy déterminé ay nit seeni seeni réaction loo xam ne des fois c'est indépendant de de doon loo xam ne c'est conscient waaye da loo xam ne c'est inconscient waaw ne moo leen di moo leen di animé moo leen di bousé ñu ñu ñu réagir réaction boo xam ne dafay day doon loo xam ne li koy li koy li koy causé wala boog li nga xam ne mooy moom moom lay moom lay moo koy causé te ñu bari daal di koy donc day doon xam ne c'est pas lu simple. c'est-à-dire su fekkee dafa ñëw su fekkee da ñëwoon bëgg ñëw bëgg daal di régler dara loo xam ne par exemple euh, wala boog am benn genre wala boog ay nit déglu la ci benn situation donnée il dit pour daal di donte li ngay wax c'est pas c'est pas vrai c'est pas la vérité mais da nga ñëw wax lu lu simple loo xam ne. ñoom li ñu mën a acheter leur foule mooy li loolu la la simplicité dafa information yoo xam ne c'est gratuite moom da koy da koy jël bi nag loolu mu gëm noonu nekk ca bis ñëwee indi le <laughs> donte c'est argumenté donte y a des bi mën na la lyncher waaye mën na la mettre à mort parce que ci loolu la nekk li ko li ko booleeg euh, li may wax ne moo nekk ci gis li ko booleeg euh, principalement mooy ne. c'est-à-dire koy fekk nag ci peuple yëpp mooy la nègre bi nekk Afrique sud bi nekk France bi nekk feneen nekk feneen daan benn mbir bu koy bu koy bu koy bu leen di boole am defoo benn benn réaction moo tax wax ne foule bi la koy déterminer des fois mën nga base bi mooy la c'est la race. tax la réaction mooy bi ñuy attendre mooy ñii c'est benn foule la boo xam ne dafa am mbir yoo xam ne moo nekk ci inconscient dafa am benn mbir mu ko yóbbu. fóot boobu nag su bu ñëwee pour daar di bëgg wax loo xam dafa wuuteeg moom li mu càpp moom moom lañ ko suggéré mooy suggestion yi nga xam ne moom lañ def ci boppam dafa am réaction bu violent jëm violent jëm ci yow. mais soo ko delloo ci sàmm nga gis séparé les prophètes su ñëwee tamit loolu les mêmes problèmes la ñu am mooy dañuy ñëw fekk fuut bu lu jóg fóot su ko nag benn nekkut am mbooloo rek bu daje cest di dire mu nekk ay individu yoo xam ne si gisante wuñu mais dafa lu leen di lu leen di dajale maanaam benn mbir wax moom moo leen dajale ñoom ñëpp ñu bokk ko Notre ils sont séparés. Hein? Parce que l'on parle de foule, je foule Nivi. Ça ne pas dire juste euh, un individu, euh, à la un groupe, vous n'êtes qu'un idée de groupe. mais idée benn conscience wala boog inconscient conscience commune boo xam ne ngi dañ koy def am prophète c'est la même chose mooy chaque fois prophète su ñëwoon la ngi subir mooy saaga mooy rey parce que ñoom ñoo ñëw indi loo xam ne c'est simple mais c'est plus complexe que ñee lañ nekk ils sont dans l'argumentation right? Daytona, dangeen day preuve mais foule bi soxlawul loolu moom moom dafa am lu mu nekk lan ko suggéré rek suggestion boobu nag pour nga dindi ko c'est très il faut du temps <laughs> moo tax la plupart de prophètes des messagers dañ gis seen mission mi ngi réussir après leur mort ci leen wala seen ci feewu seen mission. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam un exemple parfait إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا والباعث bu Omar bëgg a won ne ñi doon kaas tam lu tax Omar di dugal ngone si ak ñun dañoo mel doom yu mel ni moom bëgg leen woon xam-xamam da ko woo ñu Seex Buxaari daan na ko loo xam ci aay sóora bi ñoom ñu wax la ñu gis naan mu feeñ ci sóora bi mu ne fii mooy tàgg yi Yonent bi sallallahu alayhi wa nan li xam ne moo tàgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mooy mbir yi su jeexee fa muy jeexee ci yonent yi mooy nit ñi daal di nangu mooy yëbbit bi moom mu rey la ñuy doon rey dàq génne moo tax boo ko xadi yu ne yu ne yóbbu ci Waraqa naw fan mu ne ko bëggoon naa fekkee suñ lay génne moo naa dañuy génne mu ne ko nit indiwul la nga indil lu dul ñu daat lay génne waaye dafa mel réaction bu violente bu ñu am mooy fuut boobu ñoom te lañ nekk mooy loo xam ne lii la ñu xam lii moo leen neex donte mën nañu xam ne dëgg rek waaye ñoom lii lañ bëgg te lii tax ñuy réagir leen déter bi ñu tax réagir des fois ça dépend même pas de yow soo ñëwee indi le contrat chaque réaction mu ne réaction violente mais loolu képp kuy kuy wax nit ñi lu wuteeg jot da nga ko war a xaar rawat na kuy wax nag diine kon réaction mën na doon réaction am comme réaction yi quoi moo nekkoon ci document son wane sànq porte plainte daanaka euh, euh, réaction violente lay doon la plupart réaction wu. rejeté doon ndax soow maîtrisé lay doon ndax fu loolu la xam amul argument contre argument parce que daaw su koy la peur xam na ne du bëgg jugee ci li mu nekk mais tout début noonu lay noonu lay mais kon réaction yi xaar te c'est comme réaction boo xam ne doon réaction xam ne da ñëw wax ci ab mbooloo ñu daal la koy nangul la la marhaban bik su fekkoon loolu la kon yonent yëpp ñu nangul leen ndax su fekkee ne wax ngay jaay wala mën a wax wala am xam-xam wala am xikma lépp looy wut teg looy woote dafa gën a mate ci yonent yi na yàlla damu tànn ci nit ñi yónni leen mooy ñu gën a mat ci ay nitam ci ay jaamam la tànn kon loo am ci mat rek fekk ko ci yonent yi da ngay gis ne ba ñëwoo seenu xeet lañ ca fekk lañ ca fekk mooy réaction yu réaction yu violente mais loolu li xam ne mooy normal réaction yu yu violente ngay euh, ngay di am ah, surtout nag su fekkee nag da ngaa woote ay nit ki doon boo xam ne nekkul ñu tam Sénégal nekkut mi ngi xaw a changé mais nekkul dëkk bu tàmm débat mooy li nga ko sànq tudd nga ko Sénégal xam mooy maadu mooy dañu tudd ñoom maadu maslaha moom la benn code civil su ben bu benn a jot ñu doon benn société sénégalaise doon régir seen i code <laughs> bokk na ci lañ ci bindoon noir sur blanc fen boo xam dafa am ñeent fukki fan wala moom ñeent fukki ñeent fukki at dañ koy considéré comme dëgg wala olof da faral di wax naan lu yàgg dëgg la waaye loolu seen apporte wala seen seen seen xataa euh, sooy wax histoire seen gis ne le problème qui va se du nekk mukk te dire est-ce que li wax c'est vrai ou c'est mais yaa ngi offensé la lay wax cest dire sa vérité ça vient après c'est-à-dire seen i seen mooy recherche de la vérité lii mooy dëgg non c'est après mooy dafa ma sa dafa dem benn règle bu doom général donc am na des parts de vérité mooy nekkul di bépp dëgg la ñuy wax xale lu mos a wax mag waxoo dëgg kon gis dëgg moo nekkut moom mooy seen société li nga xam ne moom mooy li nga xam ne mooy critère li nga xam ne mooy critère de base bi déedéet mën nañoo maslaxa ci lu bare bare bare bare bare def ko dëgg buy fen buy yàq moo gën dëgg buy wala fen buy defar moo gën dëgg buy yàq kon la chaque ne yow soo nekkee ci beneen ci benn approche je dis la vérité euh, la vérité c'est telle c'est comme ça laa koy waxee ñu la ñëwee ma bon maa ngi xaw a jéem des fois ci question mais dafa ma rappeler mbir bind ci colonisation l'histoire Sénégal di fay recherche Ahmad Bamba la colonisation j'étais ma gis ne les archivistes dañuy affirmer dans le livre que ñoom dañuy omettre dañuy nëbb ni volontairement ay information Sénégal dañuy bañ a yenn yi duñ ko duñ ko archive yi dañ koy nëbb public bi mais ils le disent d'une manière claire parce que dañoo bañ a vexé ay sëtu maam wala boog ay sëtu nit yoo xam ne ñu fi woon parce que loolu lañu mettre en avant suturaal kii sàmm ki bañ a vexé kii moom mooy valeurs yi yi gën a fonku que nañu wax dëgg bi dëkku mel noonu soo ñu am approche ne mais indi la vérité il faut de que ba réaction réaction violente lay doon réaction de rejet lay doon su fekkee ni li am succès parce que avec toute modestie yi ko gis de daal di avancer parce que c'est pas le but le but c'est pas que euh, ndax nit sooy jullit sooy bind dara wala def dara moom li ngay ñu ko xool mooy sama jaan wàcc na <laughs> هل بلغتكم لي النبي صلى الله عليه وسلم waaye sama jabar wàcc ndax jot naa jot xalaas léegi nag jëy ni ngi seen jub ak seen jag yàlla moo ko yor mbir mi ni ngi gis nañ ko jël nañ ko topp nañ ko lii loolu après loolu sax la fekkee ni ki dina kontaan su fekkee ne yóbbu nga nit ñi njub ba pare di koy accueillir daal di koy daal di a jubluwaay ndax li ñuy def yëpp dañ fi bëgg bàyyi loo xam ne dinañu dimbali ci kanam sunu borom suñu yàlla jëlee yàlla may gudd fan ñu ñëpp kon la sekk damay xaar maa ngi guddal naa waxoon bi ñu xaar mooy réaction boobu réaction wu ful réaction wu réaction wu ful maa ngi nag gis la ko mais eh, yow c'est très important comprendre en fait surtout kuy wax ay nit ay mbooloo wax ak ab société foog nga comprendre seen réaction mooy ni eh, yow bul xaar forcément yow argumentation ngeen di parce que ci beneen ci beneen approche boo xam ne ñoom nekkuñu ci mais nag pour génne leen ci loolu nag ci. emprise u ful boobu noonu ki emprise u waaw mooy figure bi le meneur day delluwaat ki ñoom li ñuy tuddee lo le le la mais le meneur pour daal di en pris boobu noonu il faut du il faut du temps il faut la répétition te répétition moom même si la vérité bah se répète euh, li comme doon xam la bêtise insiste toujours da ngeen la côté à côté aussi la bêtise insiste moo tax ça du temps le plus important c'est juste la wax mu doon loo xam ne eh, lu gëstu la lu dëggu la la nga ko waxee noonu la amee donte personne n'est parfait des fois mun nga loo gëstu gëstu des fois mun na nga erreur ci la ngay ci la ngay ci la ngay wax mais après la réaction de euh, des gens la koy acquérir comme nu mu comme nu mu ñëwee rek parce que ça dépend pas de ça de toi nii ci sa manière bi ngay wax mun nga ñëw waxee ak jàpp ne li nga waxee avec une sagesse boo xam ne kenn mënu ko dépasser. du am boobu relation yonent Ibrahim na ko yàlla sunu borom daal di décrire mooy dafa dafa nekk comme ne xalim da ko yàlla décrire mooy dafa lawet waaye déggoo dañ ko jël sànni ko ci sànni ko ci li nga xam ne moom mooy moom mooy safara wallahu wallahu saad wallahu alam barakallahu kon loolu moo nekkoon suñu dernière question euh, ñu ngi lay jaajëfal si interview bi si si si réponse yooyu allah am na am na livre bi yu bëree bëree bëri bëri yoo xam ne mën nañ si laajte ay question euh, surtout que Sénégal encore une fois képp koo xam ne sax mu ngi jéem a wax si sujet bi suñu la laajee fan la ko waxee doo doo xam dëgg-dëgg lan ngay répondre si loolu loolu ne ñoom ñoo ko wax waaye léegi nag incha allah képp koo xam ne di nga am temps jël livre bi di nga xam yenn wax yi fan la jógee ñoom fan lañ ko teg si lan lañ ko teg ba pare ban attitude la jullit bi war a am si wax yooyu aussi sans que Oustaz Fadel wax na ko ne di nga gis aussi de ñi nga xam ne ñoom la jamonoonteel maanaam ñi nga xam ne ñooy contemporain wu Limaamu Laay ak ak Isaa Laay ñoom yan yan euh, jëflante yan yan réaction lañu am par rapport ak yenn yi wala en tout cas surtout questionnement di nga si bi nga ko gis si loolu euh, donc on invite tout le monde à aller télécharger le livre ñu ñëpp dem xool livre bi télécharger ko partager ko nag am na solo dëgg-dëgg livre bi nga xam ne dafa lay dafay yeete surtout livre bu nga xam ne dafa am ay sources ak ay preuves ba pare surtout dafay yee nit ñi ñi nga xam ne dëgg ñor na leen ñi nga xam ne gëstu ñor na leen le livre mu ngeen ko téléchargé incha allah sur rgr sénégal point com rgr sénégal point com mu ngeen dem foofu léegi nii mu ngeen ko xool ça va disponible disponible très bientôt incha allah la version finale sera disponible en fin d'année mais lii version version bu njëkk la incha allah mbokk yi maa leen invité ngeen dem télécharger livre bi encore une fois euh, di répété waat ko ñu ko tamit ñu jaajëfal Oustaz Fadel lay remercier si interview bi barakallahu fiik jazakallahu xeyran jazakallahu xeyran macha allah am na solo trop loolu daal yàlla na yàlla fay la fay la yow ñu jeexale interview rek mooy remerciement ma jëm ci mbokk yi jàpp yëpp ndaxte dañoo jël sama tur def ko ci kanam rek ne mën na doon sax mën nañ ci defee groupe wala équipe bu RGR ndax travail d'équipe la ci relecture ak euh, édition bi euh, bëggu ñëw sax di di lim ndax ku lim juumte xam ndax mbokk yi sax loolu dina leen gënal waaye daal ñu yëg rek ne liggéey moom liggéeyu mbooloo la ñu ngi remercier bu baax mbokk yi jàpp yëpp euh, wala sax dañuy kenn du remercier ni sax loo xam ne moo ko moom dañuy souligner rek bu mbokk yi xamee ko noonu ne liggéey bi daal su demee ba sotti nii ay mbokk ñëw ci jàpp. Euh, jàppalanteeg ñun surtout ci euh, relais Datco euh, surtout ci dafay ay suggestion ak génne ko ci anam gii mu génne nii kon man kasara duñ ko mën a génne ni yal na yàlla sunu borom fay fay fay yow di ñaan lu ñu def mu dal loo xam ne daf ñuy jariñ bis bi ñuy deseeg borom bi may ñu sellal loo fekk di mbokk yi doon topp yëpp ak mbokk yi am nañu ko gis di ñaan suñu borom lépp lu ñu rek mu door loo xam ne daf ñuy jëriñ bis bi ñuy taxaw ci kanam barakallahu fiik